wala alihi wa saxbihi ajmaina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa de xajjatul kamaali wattamaam di xajjatul balaag di xajjatul islaam muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa maa zilnaa wa naxnu bi makka wa maa zilnaa wa naxnu bi makka ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi yawmin nahr wa qad taafa salawaatullahi wa salaamuhu tawaafal fard aw tawaafal ifaada summa tawajjaha naxwa zamzama fa shariba minhu xaytu talaba min al abbaas wa abnaa'ihi bidalwin min maa'in fa shariba minhu sallallahu alayhi wa kon suñu jotaay bii weesu li ñu gisoon mooy mooy ci fee yooyu lañu gisoon ñu ngi woon Makka yonent bi sallallahu alayhi wa ci bésu tabaski ji daldi dinay tawaaf ba pare ba naan ci maa u zamzam waxoon nañ ci mbiru zamzam ci gàttal ci jataay bii weesu nag dañu ne woon ci suñu laaj bi mooy waa tawaaf bi ñu gis est-ce que yonent bi sallallahu alayhi wa guddi la ko defoon wala bëccëg est-ce que guddi la tawaafoon wala bëccëg ndax ñaari xadiis ak mën nañ ne ñetti xadiis yoo xam ne yi ñu jële ci al imaam seydinaa kii euh, muy al imaam jaabir ak seydinaa wa mawlaana ibnu umara radiyallahu taala anhuma ak li nga xamante ne nii mooy xadiisu saydatu Aïcha tamit boo xam ne soloo nañ ko mu niroog xadiisu saydatu ñoom ñoom seydina kan jaabir ak seydina mawlaana ibnu umar radiyallahu anil jamii kene bi sallallahu alayhi dafa tawaaf laata muy julli tisbaar fan la ko jullee nag loolu wax nañ la buñ paree ci lii fa lañ jëm mooy masala mi ci teg ñu ne woon nag ci masala boobu kon est ce que guddi la woon loolu benn part beneen paat ñu soloo ci sayyidatu Aïsha comme ni ñu ko tudde woon te mu nekk waxu ñoom Taawus ak ñoom Mujaahid comme ni nga xam ne noonu lañu ko waxe woon ci jataay bii weesu nga xamante ne nii ak Urwa comme ni xadiis bi ne ci asxaabu sunan wa qad rawaahu al imaamu bunu Muhammad ibn Hanbal këne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidatu Aisha ziyaara ilal layl dafa yéexe tawaaful fard bi dañ koy woowe tawaafu ziyaara ci turam mi la bokk ilal layli ba ca guddi ga lii moo indi woon wax ji léegi nag ñu ngi doon topp ñoon al imaamu ibnul Qayyim fi Zaad rahmatullahi alayhi li nga xam ne moom la wax waxoon nañ la moom dafa joxe résultat bi ba pare door a leeral conclusion wax ji ne lii moom xata'un bayyin ghalatun bayyin wax gi nga xam ne dane yeneen bi alayhi salaatu wassalaam guddi guddi la tawaaf loolu moom njuumte la joo xamante ne nii wa hadha al hadithu ghalatun xilaafa al-ma'lum min fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam la yashukku fihi ahlul ilm bi bi bi bi bi hajjatihi fa nahnu nadhkuru kalam an-nas fii mu ne woon xadiis bii mooy xadiis anha njuumte la bu leer boo xam ne ñi nga xam ne ñoo xam ajuk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam sikki sàkka woñu ne lii moom juumte la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tawaaf tawaaful ifaada nahaaran dafa wuteeg li xadiis bi wax dafa complètement wuteeg lool léegi nag mu doon leeral loolu noonu lan moo tax mu wax lool wax na waxu al imaam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahmatullah bi nga xam ne nee na man maa laaj al imaamul Buxaari muy Muhammad ibn Ismaa'il laaj ko ci xadiis bii ne ko asami'a Abu Zubayr min Aisha wa ibn Abbaas comme que Abu Zubayr moo ko nettali jële ko ci mawlaanam ne an Aishata ak mawlaanam no Abbaas mu ne laaj ko moom al imaamul Buxaari ne ko waaw ndax moom dégg na ci sayyidatu Aisha ak ibn Abbas mu ne bu dee ibn Abbas fa na am waaw waaye wa fii samaahi min Aisha nadar kartaaj ak déggam ci sayyidatu Aisha loolu moom am na lees ciy léegi nag mu ne woon ci waxu al imaam Abul yi dañoo bari de ah <laughs> <laughs> al Qattaan Yaxya ibn Sa'id al-Qattaan hmm? ñi ñi al-Qattaan yi bari nañu ci boroom xam-xamu xadiis yi waaw kooku nag moo ci gën a siiw Yaxya ibn Sa'id al-Qattaanu moom moo ci gën a siiw mu ne woon sëriñ ñoom al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ah alal jamii kii nii il était de Fès al-Fassi euh, muy al imaam Abul Hasan al-Qattan al-Fassi waxam la ne woon moom al imaam Ibn Qayyim doon ko toxal moom da ne indi al-hadith laysa bi sahih man de fi man Abul Hasan al-Qattan al-Fassi hadithu sayyidatu Aisha bii radiyallahu anha laysa bi sahih waaw ndax yonent bi innama taafa an-nabiyyu yawma idhin naxaaran bëccëg la la la la la la wër loolu ci lañ woon ba mu newoon di leeral lan moo tax moom al imaam Abul Hasan al Qattan mu wax loolu parce que im euh, Abu Zubayr mudallis la waaw parce que al mu ngi la doon wax affaire euh, tadlisu Abu Zubayr am na lu ñu ci waxoon ne gisoon nañu ko bi nga xam ne ci lañ doon gis ci est-ce que jaay deru. hada euh, hadaayaay hëd yu mën naa nekkam déet ah waxoon nañ la que ne moom mudallis la loolu mu indi wax ji parce que xadiis yi dane an dane an an aishata wa ibn abbas waaw loolu mooy affaire bi gisoon nañ ne al imaamul Buxaari tuddoon na ko ci baabu ziyaara ci kitaabul xajji baabu ziyaarati yawma nahri wa qaala abu zubayr an aishata wa ibni abbas radiyallahu anhum axara annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ziyaarata ila layl indi woon na ko ci buntu boobu laata muy indi xadiis yi mu indi yi jokkaloo yi waaye taaliqan lii taaliq la dafa ne rek qaala abu zubayr waaw abu zubayr de Muhammad ibn Tadrus de nee na ah an Aïchata muy jëlee ci sayyidatu Aïcha wa ibn Abbas ak mawlana ibn Abbas radiyallahu anhum yàlla na buur yàlla kontaan ci ñoom ñépp que ne axara nabiyu yonent bi alayhi salaatu salaam da yéexe na az-ziyaarata tawaafu ziyaara tawaaful fard tawaaful ifaada ila al-layl jëm ca guddi ga foofu noonu xam nga euh, dañ ma ne mais yow lii ngay seet nii ay kii bi affaire bi wér na Imaamul Buxaari nee na te yow. imaamul Buxaari yi loolu règle la boo xam ne yow waxoon nga ko fi sax imaam al imaam al Buxaari yu rahmatullah bu nee xaala mooy loolu wér na ca ko ñu ne la waaw kay <laughs> waaw kay yow wax nga wax ji mooy al imaamul Buxaari wax nañ la ñu ko soloo ñoom al imaamu Ahmad ñoom jottali nañ ko ak waa asxaabu sunan boo demee ci sunan al imaam Abu Dawud al imaam at-Tirmidhi wax nañ la léegi moom ne na xasanun saxiix waaye ba pare mu ne laaj naa Muhammadul Muhammadu ibn Ismaïl muy al-Bukhari ci hadis bii est-ce que kii dégg na ci kii kii mu tontu ma <laughs> waaw léegi wax ji mooy nga ne ma mais imaamul Bukhari indi ko ci saxiix bi ma ne la attention al imaamul Bukhari ci saxiix bi dafa am yoo xam ne ay lool moo tax hadis saxiix bi jóg mu bind ko mooy yoo xam ne asaanid day nekk sanad yoo xam ne dañuy jokkaloo. loolu la te loolu la tudde téereem bi kantaa li nga xamante ne nii nag mooy muallaq yi taaliq yi muy def mooy moom al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi nga xam ne day taxaw ne xaala diw mu ne xaala diw nee na waaw xam nga lool day taxaw ne xaala comme yooyu noonu mooy lool li muy tekki mooy wér na ba ci kooku mooy wax jii nii ma ne moom moo ko wax même bu dee du du sama contemporain parce que bokkuñu sax ay siècle yuñ dund waaw bokkuñu sax Abu Zubayr taalibe saxaaba yi la radiyallahu anhu ay taalibe Seydina Jaabir ñoom Mawlana Ibn Umar ñu ngi nii imaam Ibn kii mu ne imaamul Buxaari nee na bu dee ci Mawlana Ibn Abbaas naam dégg na ci moom waaye bu dee Sayyidatu Aïsha fiihi nazar waaw kenn dégg na ci moom. am na lees ciy seet mooy rek waaw <laughs> nañ la ci tegginu boroom xam-xam bu ñu la nee fii nazar <laughs> mooy daal wax jooju wax ju ñuy delloo la <laughs> am na lees ciy seet waaw ñoom as ñoom ñooy boroom laadaab yu kawe yi waaw ñoom duñu wax comme sama classe gi ah waa ji waxu fi tuus déedéet fii nazar waaw waaye sauf que léeg-léeg léegi suñu jamono jii fokk fiihi nazar kese du doy <laughs> fiihi nazar dina doy ci ñi lenn mais am na yoo xam ne du doy rek naan fiihi nazar gaa yi jàpp ne lool lool day wane ne bon waa ji xamuñu waxin googu waaw ñoom il faut mu leer moo tax wax yi daa war a leer tem nga wax fiihi nazar gaa jàpp ne bon kon mooy malgré tout mën nañ koo kii dadi rek bon daa peut-être mooy avis yu bari la alors que fiihi nazar du avis yu bari de. dalaa bëgg wax ne wax jooju moo jara seetaat dëgg-dëgg waay voilà léegi nag voilà kii ne kon nga ne ma waayaw kon loolu jaru ko ndax andi na ko saa yi ma ne la non ta muallaq la wér na quand même lim ne xaala ndax bu nee xaala dogu si mooy wér na ba ci kooku mais matnu bi moom ci moom moo am problème te al imaamul Buxaari moo la gën xam ne matnu bii muy contenu lii mu tudd dafa wuteeg xadiis yi nga xam ne mooy xadiis Seydina Jaabir Seydina Abdullah ibn Umar ak yi nga xam ne moom lañ jëlee ne yonent bi saa saam nahaar bëccëg la bëccëg la waaw waaw bëccëg la tawaaf léegi nag ñu waroon a continuer kon. waxu abu zubayr bi xaala bi mooy wér na ba ci abu zubayr waaw léegi abu zubayr wax lii mooy yow boo ñëwoon li ñuy chercher parce que comme que tudd fa càllale dañuy chercher ndax wér na ndax jokkaloo na wax nañ la ñoom al imaamu ahmad al imaam abu daawud ñoom ay imaam euh, at-tirmidhi ak ñooñu jokkale nañ ko ba ci abu zubayr mu continuer kon loolu mooy <laughs> no commande kon affaire bi loolu la mais tekkiwul ne matn bi dafa daal dane matn boobu noonu lool la de dane daal wér na ba ci diw mu wax lii waaw pour wan la ne wax bii am na de waaw boo gisee moom ni mu tuddee baabu ziyaarati yawman nahri waaw te yow mu daa am lu muy signifier waaw <laughs> waaw <laughs> lu muy signifier buñ ko spécifier léegi nag ñu kon continuer fi ñemoon ci waxu al imaam Ibnul Qayyim saaxibu zaadi muy zaadul maad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi woon ci mu doon toxal li al imaam Abul Hasan al-Qattaan al-Faasi rahmatullah doon wax kon ngir wan ne Abu Zubayr en fait lim ne xadiis bi wérul parce que waxoon na ne parce mu moom la te waxoon nañ la mudallis loolu règle la boo xam ne gisoon nañ ko euh, boo seetloo al imaamu muslim ibnul xajjaaj al qushayri an naysaburi yu rahmatullahi alayhi ci tarjom ci kii nu mu tudd affaire ba nu mu tuddati euh, muqaddima bi voilà mooy introduction bi mu def ci wàllu saxiixam bi dafa def ab introduction dafa def ab introduction bunt ba mu def ay ci ci luy wane ne mën a jële ci nit koo xam ne mooy ñuy wóor danaan naan bunt boobu noonu indi na fa lu bari ci lii waaw yoo xam ne pour dëgëral ne bon ci gàttal léegi nañ ko wax ci lu gàttal loolu la al imaam waxoon nañ la que ne loolu kii di wax mii rek mooy masalatul mu al al mu an ana waaw mooy bi an rawaa bi ci lafz an wa an <laughs> koo xam ne mudallis la mudallis mooy koo xam ne day léeg-léeg wala sax lu bari am na ñoo xam ne da ngay gis moo tax ñu naan diw siqatun waaye kasiiru tadlis waaw moom de siqa la ku wóor la waaye dafa bari lu muy tadlis wala ñu ne la ay kooku par exemple ku mel noonu on est obligé xam parce que bu dee siqa la nañ commencer foofu koo xam ne dafa wóor foog naa bu ñu defee lii après euh, dañuy def conclusion ci waxu al imaam Abul Hasan alqattaan mooy xoola jàppal mooy ñi nga xam ne ñooy soloo waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu leen xamee almuhaddisuun ak ñi nga xam ne ñooy asxaabu haadal fànn mooy boroom ñi nga xamante ne boroom fànn wii ñoom ilmul xadiis dafa am loo xam ne côté matnu bi la am loo xam ne côté càllale bi la mooy ñi nekk ci càllale bi ñooy ñan ilmu rijaal ñooñu ñooy ñan waaw buñ nee ilmu rijaal nag duñ ne après ana ilmu nisaa déedéet ilmu rijaal jigéen ñaa ngi ci biir waaw nekk ci càllale bi ñi ci gën ci ñi nekk ci càllale moom lañ naan asiqa mooy koo xam ne dafa wóor moo tax xadiis bu pour mu wér ah mooy day nekk xadiis boo xam ne wii yarwihi adlun daabitun an mislihi te du nekk shaddan wala muallala waaw mooy day nekk loo xam ne ku wóor adlun daabit mooy siqa mooy koo xam ne dafa wóor te dafa mën a takk mu jëlee ci koo xam ne si kook lañ naan siqa waaw dafa wóor mooy dafa maandu maandute maandute nag mooy lan koo xamante ne nii du def bàkkaar bu mag mooy du ñu ko gis muy def bàkkaar bu mag te tamit du ñu ko gis muy continuer di continuer di wéy ci bàkkaar bu ndaw waaw taburu am mu koy sàmm <laughs> waaw muy mbañum rusam eh, mooy képp koo xam ne yow dañ laa xame bàkkaar xam nga nit kenn du ne Euh, gars yi dañu parfait non mais koo xam ne moom ñëw na ba bàkkaar bu mag mu koy def en public hein kooku moom dañuy kooku moom mooy ak kooku moom bokkatul ci ñi nga xam ne ñooy siqaat yi parce que wóorul luy buur yàlla tere nit taxaw ñeme koo def publiquement kooku day wane ne kii moom kii wóorut ndax ku ñemee yàlla noonu kooku moom ay waxam kenn du ko bàyyeeti xel waaw waaye mu am beneen côté bi mooy mu bañ di continuer di wëy di israar ci bàkkaar bu ndaw mooy koo xamante ne nii publiquement moo tax ñuy wax moom dafa jàpp ne bon biis moom grawul quoi wala joxe loxo jigéen non xam nga bàkkaar bu ndaw la même mu dee am na ñu naan bàkkaar bu mag la parce que li ci yonent bi aleyhi salaatu salaam dige moo rëy waaw léegi mooy en tout cas bàkkaar bu ndaw moom mu koy def publiquement tout le temps mooy kooku xam nga bu ko defee benn loolu mën na rëcc ku ne loolu mën na mooy bàkkaar bu ndaw. nit mën na koo rëccale mais moo tax nga narcee sax nag di ko def ba loolu mooy wanne man buur yàlla amul benn considération sama xol même bu dee waxoo ko loolu ngay wan sa jëf di wane kooku it nekkatul ku wóor dañ koy classé cold case dossier classé léegi nag fiqaat yooyu dafa am pour ñu ne diw xam nga yar wii adlun doobitun te mu mën a takk waaw dabtu xalbin wala dabtu kitaab wala nasx mooy enregistré muy takk soit moom buy jàng buy jël xam-xam day bind te mu nekk koo xam ne ku bindam fiable la wala day enregistré comme tey suñu mat mooy d'enregistré yi ñuy enregistré wala mu nekk koo xam ne day mokkal te mokkalam nekk lu défaillant waaw bu dee day juum ay ñaari ñetti ñeent loolu garaawul mais bu naree tomb ci tàbbi ci juum dañuy xam ne ah kii moom na wàcc darajatu thiqa dem ci xasan saxiix dem ci xasan waaw léegi léegi nag ñooñu nag di jële ci seen moroom yi dafa am ay étape dafa am ki nga xam ne thiqa la bu ne comme bu al imaamu Maalik exemple rahmatullah alayhi ne haddathani Yahya ibn Sa'id al ansaari wala mu ne haddathani Naafi' loolu leer mooy siqa la ida dhukira an-najm fa ida dhukira al-ilm fa maalikun an-najm la al imaamu doon wax rahmatullahi alayhi bu ñu tuddee xam-xam Maalik mooy biddiw ba waaw ba tiim ñépp moom siqa la bu nee haddathani loolu garaawut loolu dañuy xam ne lii moom bon ala ra'si wala al ayni war ras dañ koy topp dañ koy dégg mooy wér na léegi kay dañuy xool waa jamu ne xaddatani mooy kan waaye kantaa moom est-ce wér na ne jële na ci moom loolu leer na comme fiqaat yu mel ni ay imaamu Maalik yi rahmatullah alayhi bu nee bu Yaxya ibnu Yaxya ne euh, que ça soit Yahya ibn Yahya bu al imaam Muslim bi muy jël tamimi wala Yahya ibn Yahya bi nga xamante ne mooy ki euh, riwaaya euh, Muwatta bu siiw bi ñu yor euh, bu Yahya ibn Yahya ne axbarani Maalik parce que ard la doon def imaam Maalik de moo ma xabaare tey di ngeen ma pardonner ma parce que côté bii mu dugg moo tax fokk ñu laal tuuti ci côté xam-xam bii nii waaw fokk ñu laal ci tuuti pour mbir yi leer waaw sinon rek mën nañuy wax di dem affaire yi bon nga foog ne leer na mu bañ a leer waaw ñi nga xam ne nag fekk na mu leer ci ñoom bu yàgg ngeen jéggal ma <laughs> waaw <laughs> ngeen jéggal ma rek <laughs> waaw léegi mu ne axbarani Maalik qaala axbarani Maalik an Yahya ibn Sa'id wala an Naafi' wala an Abi Zubayr muy Abu Zubayr mii ñuy wax imaam Maalik day jëli ci moom gis nañu hadiisam keroog wala an ki nga xamante ne euh, Ayyub ibn Tamima as-Saxtiyaani bu imaam Maalik ne an ci ñooñu. dañuy xam ne liy jokkaloo na lu tax parce que moom liqaa am mooy mu'asara am na mooy bokk jamono te xam nañ ne ñii nii ñépp imaam Maalik daje na ak ñoom te imaam Maalik jëlee na ci ñoom te dégg na ci ñoom te imaam Maalik du mudallis moo tax moom bu nee an mook lu mu ne woon xaddasa nii ñoo yem est-ce que ay comprendre affaire boobu. mooy siqa boo xam ne siqatun koo xam ne du def tadlis comme Shu'ba mook Shu'ba tamit c'est pareil Shu'ba ibn hajjaj Abu Bistam bu nee man bu nee imaam Shu'ba Abu Ishaq as-Sabi'i Ishaq as-Sabi'i wala an ñoom Mujaahid doy na waaw wala an kii qataada an qataada doy na waaw lu tax parce que ñoom qataada ñi xam nañ ne Seydina ba du moom du solo moom moo doon wax ne bi an yazniya xayrun lii ahabbu ilayya min an udallisa waaw imam Shu'ba moom dafa bañoon tadlis ba nee na man ma njaaloo sax njaaloo xam nga gravité njaaloo mu ne ma defoon lool sax moo ma gënal ci xariis yonent bi alay saa ma ciy tadlis allahu akbar mooy di di jële loo xam ne jëlewoo ko ci ki ko di nettali loo xam ne jëlewoo ko ci ki nga ko jële ki nga ne wax mais nga ex ba pare nga nga nga nga nga expression bu ambiguë an bi an waa an naan an diw wala an na diw nee na loolu bu dee ñoom ñii comme jibaal yi ñoom al imaamu Shu'ba ki ñii al imaamu Maalik buñ nee an te mu'asara am mooy ñoom ñu jokk jooñu moo kooku noonu muy wax mu am comme Abu Ishaq as-Sabi'i mi la wax sànq rahmatullah mu am seen diggante am li nga xamante ne mooy eh, bokk époque bokk jamono te ñu daje jeex na waaw dañuy xam ne kii moom. de façon même bu ñu bu ñu bokkee jamono rek bu nee sax moom ci moom la jële dañuy xam ne kii nii dëgër na parce que moom du def tadlis lool lool benn la ñu nekk ca kaw mu am ñeneen mooy la imaam al-Hafiz def tabaqaatul mudallisiin muy et muy classification mudallisiin yi dafa am ñoo xam ne seen tadlis bariwul noonu moo tax ci début bi mu indi ñoom ay Sufyaan ak Sawri yi rahmatullah alayhi ne des fois doon def tadlis ak yu mel noonu ñooñ seen tadlis bariwul mu am ñoo xam ne dañoo bari lu ñu koy def waaw dañoo bari lool lu ñuy def tadlis léegi buñ paree ci première biñ la wax ak am saalu al imaamu Maalik ak ñoom Shu'ba rahmatullah alayhima ñoom mu am ñeneen ñoo xam ne seqa lañ mais nag dañuy def tadlis waaw dañuy def tadlis xam nga euh, al imaamu muslim li mu doon wax noonu ci muqaddimaam bi al imaam muslim dafa yor benn doctrine boo xam ne moom dafa jàpp ne comme lii ñu wax nii que ne ji daal bu dee ku waa ji ku wóor la te moom du mu dallis mooy li moom li ma wax nii la d'accord mooy li ma wax li ma wax nii sànq loolu mooy doctrine al imaam muslim kene bu dee waa ji siqa la comme al imaam Maalik rahmatullah alayhi tadu mudallis mu ne moom jële na ci diw mais mu ne an an expression an wala an na yooyu ñu xam ne mu'asara am na mooy bokkooku bokk nañ époque possibilité ñu daje am na loolu doy na loolu doy na bu nee am dañuy jàpp ne loolu dëgër na parce que xam nañ ne kook da koo jële ci moom kanta al imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ak sëriñam bi al Ali ibn al Madini te loolu euh, muhaqqiquna yi nag ke loolu lañ d'accord que ne ci ahlul hadith rahmatullah alayhi que ne affaire bi li al imaam al Buxaari nii nii Ali ibn al Madini Ali ibn Abdillah al Madini rahmatullah wax mooy lan mooy ne il faut ñu assuré wu ne minimum dégg na dégg dégg na ci kooku mooy ñu bokk époque rek du doy ñuy yaakaar que ne daje nañ kese dool du doy mais bu ñu dajee il faut ñu am benn minimum fenn foo xam ne xam nañ ne dégg na fa kooku. bu lool xasee am nag jeex na yeneen yim naan am yépp dañuy jàpp ne yooyu yépp yu jokkaloo la ndax moom du tadlis kon ñoom bu dee ci ñoom dañ naan exemple bi nga jëkk a joxe léegi loolu mooy doctrine al imam muslim rahmatullah alayhi bu dee ñoo bokk jamono possibilité ñu daje wala sax ñu daje bokk fu ñu ne waaye mooy ñu daje mais daje rek xam nga mën ngaa dajeeg nit mais déggoo ci moom xam-xama al imaamul Buxaari yi ak mazhabu muhaqqiquna yi dañ ne il faut ñu assuré wu benn yoon que ne sax dégg na ci ko bu ñu assuré woo lool que ne dégg na ci moom benn yoon minimum te moom du tadlis dañuy xam ne léegi bu nee an di jële ci moom yëpp dañuy jéeg te lool tamit ci ihtimaal rek la tegu mooy ci euh, que ne lii mais kooku que moom du tadlis mais am nañ ci lu sûr que ne mas naa dajeeg moom benn yoon mas naa dégg ci moom minimum que benn yoon jëm kaw nettali na ne xaddatani diw loolu dañuy xam ne kon bu neetee an loolu jokkolu na waaw loolu moo tax bokk loolu bokk na ci li gën a tax saxi imaamul Buxaari gën a kawe xadiisu saxi imaam Muslim parce que condition yi moo gën a moo gin a dëgër moo gën a dëgër parce que imaam Muslim loolu mu wax rahmatullah mooy possibilité faay am bari na da ci mën na ci am waaw mooy ne waa ji naan an mooy xamewuñu ko tadlis mais que ne assuré wuñ ne mas naa dégg ci moom loolu mën naa nekk nekk pour est-ce que deful ay tadlis moo tax ñële ne il faut mu minimum te dégg nañ léegi loolu mooy ñooñu léegi nag mu des ñi nga xam ne ay mudallis lañ ñi nga xam ne dañ leen xam ne tadlis la ñuy def ñooñu nag ñooñu nag moom beneen affaire ay dox mooy ñoom surtout. ñi nga xam ne ñoo ciy def tadlis lu bari ñi nga dégg ñu mu siqatun mudallis waaw kathiru tadlis kaana kaana siqatan walakinahu kaana kathira tadlis du siqa waaye dafa bari woon na muy def tadlis kooku même bu ñu xamee ni sëriñ bi muy nettali day jële ci moom des fois xaddathani diw comme abu zubayr mi bu nee xaddathani jaabir ibn abdillah loolu dañuy téye mais bu nee an jaabir loolu dañuy xaw a taxaw dañuy xaw a taxaw parce que parce que comme que daa bari lu muy tadlis même bu dee fiqa la bu nee an dañ naan ah alt c'est possible entre moom même bu dee xam nañ ko mais comme que moom day def loolu ana lan moo ñuy assurer ne cette fois-ci defu ko okki même bu dee ne sëriñam la bu leer loolu lañ doon wax ne imaamu ibn Ishaq c'est pareil mais kii moo ko gën a kawe waaw kii min rijaal saxiix sa as-saxiixayn muy Abu Zubayr al imaam ibn Ishaq du rijaalu saxiix waaw mais bon xadiisam minimum xasan la mais sauf que moo tax da ngay gis léeg-léeg mu naan sëriñam an Naafi' ñu ne ah attention. xadiis bi de imaam ibn Ishaq dafa anaana moo tax ñu naan ah anaana tee ne rek même bu dee moom day jële ci naafi naan xaddatanii naafi yim ne xaddatanii dañuy jël yi mu newul xaddatanii dañ koy teganindee ba mu leer nañu dégg na ko loolu nag loolu en loolu noonu la al imaam abul hasan ah, al qattan al faasi di leeral nii <laughs> ah? en fait loolu loolu loolu loolu lay wax fii rek voilà loolu lay wax fii rek que ne loolu lay leeral fii mu loolu moo tax mu ne xadiis bi ci man wérul parce que Abu Zubayr mi ko soloo mudallis la ah te leeru ñu ne soloo na ci yaay Aïsha loolu d'accord wax nañ la imaamul Buxaari nee na fiihi nadar waaye ci Mawlaana Ibn Abbaas leer na nee na na am jëlee na ci moom mais sauf ko fii nii leeralul ne lii da koo dégg ci moom dane an te moom mudallis la loolu moo tax mu ne fa bu tawaqquhu fii ma rawaahu abu zubayr an aishata wa ibn abbaasin loolu nag moo tax mu war ah ñu war a taxaw ci li nga xamante ne nii moom al imaam Abu Zubayr daf koo soloo ci sayyidatu Aïsha ak sayyidatu ak Seydina wa mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mimma laa yadkuru fiihi samaa'uhu minhuma lima urifa bihi min at-tadliis ndax dé waxul lu leer que ne da ko dégg ci ñoom lan moo tax du ñu war a cee taxaw mooy duñu mooy buñ ci tax buñ nee nañ ci taxaw nag tekkiwul ne dañ naan dañ koy tuumaal ne ko kii xadiisam bi wérul déedéet mooy comme que mbir yi leeru ñu ne wóorul euh, dégg na ko ci moo tax dañ ciy taxaw dañ naan ah bon hadis bii daal nañ ko teg nii quoi du ñu ko jëfee parce que lan moo ñuy wan ne moom dégg na ko mais duñ ne tamit hadis bi wérul complètement da kii moom mawdu ajoo duñ ko wax. waaw loolu moo tax mu ne dafa war kon taxaw fii maa yaru wii ndax ci sayyidatu Aisha sayyiduna mawlana Ibn Abbas ndax déggul ne fii nii dégg na ko dane an lima urifa bihi min at-tadlis waaw. waaw ndax li ñu xam ne moom mu dallis la tadlis lay def kon nag affaire bi loolu ci gàttal la al imaam mooy al imaam al abul hasan al qattaan wax léegi al imaam ibn al qayyim di continuer <laughs> mooy am na lum ci teg mais loolu dafa gudd bu ñu ko naree topp mooy waxtu wi ci biir rek lañuy wax mu ne waaye du loo ala xalati ñu ngi ba léegi masalaam mais yonent bi alei guddi la tawaaf wala bëccëg waaye du lu day tegtale ala xalati abi imaam Ibn moom daal dina koy e, e, jaar ak kii nu mu tudd <laughs> day la bokk na liy tegtal këne ci njuumuk abu abu zubayr an Aïsha këne dafa juum ci li mu nettali sayyidatu Aïsha mooy anna aba salama kene Abu Salama ibn Abdurrahman Abu Salama di doomi Abdurrahman radiyallahu ta'ala anhuma rawaa an Aishata doomu Seydina Abdurrahman ibn Awf Abu Salama dafa jële ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha annaha qaalat xajajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa afadna yawma nahri waaw taal imaam al bayhaqi yu moo ko soloo ci as mu ne li koy wane mooy xadiis bi xam nga sànq mu ngi la ko doon wax waxoon nañ la ko ne sayyidatu Aïsha it al imaam Abul xasan al Qattan mu ngi la doon wax nit en plus ba ñu soloo sax ci sayyidatu Aïsha loo xam ne day dëppook li dinaa Jaabiru wax ak Seydina Mawlana Ibn Umar ne bëccëg la la yonent ma lay saar saam tawaaf mu ne li koy wone moom al imaam Ibnul Qayyim mu ne li koy gën a tegtale sax mooy xadiisu Abu Salama bi bi nga xam ne moom la jëlee Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne këne naa yonent bi Sayyidatu Aisha ñun de aj nañ ma rasulillahi ànd ak ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa afadnaa yawma nahr ñu def tawaaful ifaada yawma nahri waxul guddi gi de parce que bu doon kii la lay wax waaw yawma nahri moom laa doon wax sànq mooy ci jour bi lañ ko def waaw mu ne waaw Muhammad ibn Ishaq mu ne al imaam Muhammad ibn Ishaq menn boroom euh, siyar wal maghazi boroom al maghazi mu ne mooy imaam ibn Ishaq menn mi ñoo xam fii ci siira mu ne waraw taw soloona Muhammad ibn Ishaq al mooy imaam Muhammad ibn Ishaq ibn Yasaar hmm? an Abdurrahman ibn al-Qasim mooy ibn al-Qasim euh, ibn Muhammad ibn Abi Bakr mu jële ci Abdurrahman di doomi alqaasim an abihi mu jële ci baayam ah baayam moo doon alqaasim ibn muhammad ibn abi bakr ibn abi quhaafa at-taymiyu radiyallahu ta'ala anil jami anna nabiyya sayyidna alqaasim mu ne kene yonent bi alayhi salaatu salaam adina li ashaabihi fa zaara albayta yawma an-nahri dhahira wa zaara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma'a nisaa'ihi laylan mu ne wa haadha ghalatun aydan al-imaam ibn al-qayyim mu ne warawaam no woon imaam nisaan dafa soloo ci alqaasim ibnu muhammad mooy ci abdurrahman mu jële ko ci baayam di alqaasim ibnu muhammad radiyallahu anhu mu ne anna nabiyya kana yonent bi alayhi salaam adina dafa jox ndigal li ashaabihi saxaabaam yi fa zaarul bayta yawma nahri zahira mu digal saxaabaam yi jox leen digal ñu dem ziyaare ji kaamba gi defi tawaaf li nga xam ne mooy ci njolloor gi wazaara kantaa moom yonente bi aleyhi salaam rasulullah ma nisaa yi ak soxnaam yi laylan guddi xadiis boobu al imaam al ibn euh, al bayhaqi moo ko solo hein ah la al imaam ibn al qayyim wax waaye xadiis bi euh, li mu doon dëgg mooy imaam ibn Isaaq imaam al-Bayhaqi bi muy soloo loolu mooy mooy li mu soloo nii mooy texte bi nii li mu wax nii ne yonent bi alayhi salaatu dafa di jox ndigal saxaaba bi ñu ziyaara Kaaba gi ci njolloor moom mu daal di dem guddi moo mu ne mu ne wa haadaa ghalatun aydan al imaam eh, eh, ibn ibn al mu ne lii njuumte la mais à vrai dire xadiisu imaam al-Bayhaqi ci yoonu. Umar ibn Qays la jaar an Abdurrahman ibn al-Qasim du imam ibn Ishaq an al-Qasim ibn Muhammad an Aïsha mu jëla ko Sayyidina Aïsha ah moo wax loolu ca kaw léegi kanta imam ibn eh, al-Qayyim eh, ibn Ishaq li mu wax foofu dane afaada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min axiri yawmihi hiina salla dhuhra thumma raja'a ila Mina dane yonent bi alayhi salaam dem na def afaada mooy tawaafi tawaaful ifaada min aaxiri mi ci bésam yu mujj foofu la xiina sàlla zuhra ba mu jullee la nga xam ne mooy tisbaar summa raja'a ila mina mooy bésub tabaski bi lii la imaam ibn Sa'd solo moo tax imaam ibn al-Qayyim dafa juum ci li nettali bi mu nettali mooy càllale bi mu indi fii beneen la mu ne waa lu mu ci man di demee daal en tout cas matnu bi wa hadha ghalatun aydan mu ne qaala al-Bayhaqi mu ne al imaam al-Bayhaqi nee na bi mu indi mu ne wa asahhu hadhihi an ibn umar wa xadiisu jaabir wa xadiisu abi salamata an aishata yani annahu taafa nahaara al imaam al bayhaqi bi ëndee mu ne lii lépp wa asaxu hadihi riwaayaati xadiisu naafi' li gën a rëgal ci dëgër ci riwaaya yi yëpp mooy xadiisu al imaamu naafi' ah mawla ibn umar an ibn umar bi mu jëlee te lool moo nekk saxiix imaamu muslim ibn al hajjaaj tuddoon nañ ko jotaay bi wees wa xadiisu jaabir ak xadiisu naa jaabir bi nekk fan ci Muslim ibn al-Hajjaj moom it du doon nañ ko xadiisam bu gudd boobale wa xadiisu Abi Salama ak xadiis Abu Salama ban mooy biñ tudd léegi tam nekk ci sunanu al imaam al-Bayhaqi moom al Abu Salama mu daal di koy nettali ci sayyidatu Aisha yaani xadiis yi yépp lan la wax annahu taafa nahaaran kenn yonent mi alayhi salaatu salaam bëccëg la la la wër waay waaw <laughs> ah. imaam ibn al-Qayyim nag eh, nee na qultu nee na ma ne innama nasha al-ghalatu min tasmiyati at-tawaaf fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akhkhara tawaaf al-wadaa ila al-layl kama thabata fi as-sahihayn min hadithi Aisha qaalat kharajna ma'a an-nabiy mu ne njuumte gi fen la jóge fii léegi kaay leen ma wax leen man al-imaam ibn al-Qayyim fu njuumte gi jóge waaw mooy fi mu tukkee te jóge fa mooy tudde gi nga xam ne tawaaf bii liñ ko tudde loolu mooy ne du tawaaf bii de tawaaf bi bi bi mu yéexee ba guddi mooy tawaaful wada mooy ba muy ñibbi moom yonent bi aleyhi salaatu waaw tawaaf boobu la def guddi mais pas tawaaful ifaada waaw foofu la njuumte gi jóge loolu man maa leen ko wax man al imaam Ibnul Qayyim <laughs> kama sabata comme ni mu saxee fi saxiixayni min xadiisi Aysata comme ni mu saxe ci saxiixayni ci xadiisu sayyidatu Aysa siddiqatu bint siddiq radiyallahu anhuma Ah, lool mu tudd que ne guddi la yonent bi alayhi salaatu salaam def tawaaful wadaa mooy tawaafu tàggatoo gi ah loolu la al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah am na nag lu mu ci do tolli do do lu mu ci eh, lu mu ci dolli moom al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi waaye lu mu ci man di doon mooy waxam ji. mooy li gën a dëgër te loolu la ñu la wax nii yépp ak li mu ne ñi xam aju yonent bi aleyhi salaam waxuñu le contraire que lii nii nii lii nii moom de toute façon yonent bi aleyhi salaam ajul jour bi moom mooy bëccëg la waaw tawaaf tawaaf bi bëccëg la ko def mais pas guddi waaw tawaaf bi nga xam ne moom la def guddi moo tax imaam ibn qayyim ne tawaaful wadaa la fa hada huwa tawaafu alladi axarahu ila al-layli bila raybin fa galata fihi abu zubayr aw man xaddasahu bi waaw fii de moo gën sax <laughs> wax jii mu wax nii sax moo gën a modéré côté bi mu ne lii nag tawaaf bii ah muy tawaaf bii muy tawaaful wadaa la def guddi ci loo xamante ne nii amul benn sikki sàkk fa xalata abu fiihi abu zubayr abu zubayr nag daal di ciy juum aw wala boog man xaddasahu bii ka nga xam ne moo ko nettali moo ci juum wala muy abu zubayr njuumte gi ci moom la jóge waaw loolu moom loolu mu ne waqaala tawaafu ziyaara au lieu mu wax tawaafu wadaa mu ne tawaaful ziyaara wallaahu al bu yàlla de mooy dëppale ko neex ah. moo tax ñoom kii ñoom al imaamu Nawawi yëpp dañ ne affaire bi lii la mooy ne tawaaf bi guddi la woon non bëccëg la woon waaw loolu bëccëg la woon waaye nekkul ne lool la léegi am na ñeneen comme boo demee ci boroom euh, awnul maabud awnul maabud imaam abi daawud ah? boroom awnul maabud mu nga fay kii ne non c'est mooy ñii nii côté bi xam nga lii nii niñ def lan la mooy tarjeex mooy dañoo jël xadiis bee wane ne xadiis bii dëgërut waaw xadiis bii moom dafa dëgërul du parce que ci côté càllale ak côté tamit bon ci côté càllale bi côté an-an eh, ak Abu Zubayr côté matn bi imaam Ibn al-Qayyim nee na foofu juumtee fa am gars yi dañoo juum ci ban tawaaf la ñuy wax wadaay la waaw moo tax al imaam Ibn eh, al al al al al Haafiz Ibn Kathir mu ne am na sax ñoo xam ne tawaafu ziyaarat dañ koy woowe tawaafu ñibbi bi mu ne amaana foofu la njuum njuumte gi jóge mais leer na ne moom du fii waaw lii moom moom du fii kanta borom awnul mabud sharh sunani abi daawud dane moom dafa commencé moom côté fi mu tàmbalee <laughs> bi mu indee xadiis bi euh, euh, euh, ci parce que moom dane parce que al imaam abu daawud dane haddathana muhammad ibn bashar dane xaddatana net kitaabul manasik baabu al ifaada fi lxajji al imaamu eh, kii mu ne kumtutudd eh, al imaamu abu daawud mu ne xaddatana muhammadu bnu bashaar muy muhammadu bnu bashaar bnu usmaan bnu daawud bnu kaysaan al abdi eh, abu bakr al al al al xaafiz al basri muy bundaar qaala mu ne xaddatana nettali nañu abdirahman mu nekk ñu nettali mooy abdirahman mooy abdirahman ibn mahdi ibn hasan ibn abdirahman al-anbari muy abu sa'id taalibe ñoom imaamu maalik qaala mu ne xaddatana nettali nañu sufyaan muy sufyaan ibn sa'id ibn masruuq ath-thawri abu abdillah rahmatullahi alayhi an abi zubayr mu jële ci abu zubayr muhammad ibn muslim ibn tadrus al-qurashi al-asadi abu zubayr rahmatullahi alayhi an aishata ñu jële ci sayyidatu aisha as-siddiqatu bint siddiq ibn abi quhafata ummul mu'minin ummul mu'minin ummi abdillah radiyallahu anha wa ibn abbas ak mawlana ibn abbas ibn abdullah ibn abbas ibn abdil muttalib ibn hashim ibn abd manaf al-qurashi al-hashimi al-bahr al ah, muy alxebru abul abbaas hmm? radiyallahu anhu foofu borom ma awnul mu après mu tudd ne anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam axara tawaafa tawaafa yawmi naxri ila layl dafa yéexe li nga xam ne mooy tawaafu yawmu naxri def ko ci guddi gi foofu nag borom awnul ma'bud mu ne qiila fiihi moom côté mu ne nee nañ moom côté côté maanaa xadiis bi moom la la que ne hadith bi même buñ d'accord ñi nga xam dañ ne nañ ko d'accord mais mooy euh, man nañ ko booleen beneen hadith yële waaw mooy hadith Seydina Jaabir ah loolu duñ koy boole ñoom Seydina Jaabir ak Mawlaana noom ak Sayyidatuna Aisha la hadith bii ne daf ko yéexe ba guddi loolu noo koy boole mu ne xaaral qiila fii ma'naahu innahu raxxasa li tawaafi ziyaarati ila al li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yatuf tawaaf al ifaadati fi layl waaw mu ne am na ñu ne en lii li muy tekki axara tekkiwul moom yonent bi alayhi salaam ci boppam moo yéexal ak tawaafam def ko tawaaful ifaada def ko ci guddi déedéet axara axara tawaafa yawmin nahr ila layl mooy dafa joxe permission permettre saxaaba yi nga xamante ne nii mënuñu woon a tawaaf ci bëccëg gi mu jox leen permission di leen euh, defal permission ne leen man ngeen a tawaaf bu guddi loolu noonu la xadiis bi wax ndax kanta bu dee yonent bi alayhi salaam ci boppam moom lam yatuf tawaafal ifaada fi lay moom leer na ne tawaafu ifaada defu ko ci guddi waaw loolu moom c'est clair quoi <laughs> loolu c'est c'est kii leer dafa leer nañ kon nag affaire baa goog léegi euh, moo tax insha li ñuy tëje foofu mooy li gën a dëgër mooy li ñuy wax waaw mooy ne yonent te loolu moom la boroom xam-xam yi ku taxaw ne sax guddi la ko def laa gisu lu dul xadiis bii nii moo ko wax waaw ngay ñoom al imaam al xaafiz ñoom imaam an-Nawawi imaam al xaafiz ibn Kathir al imaam al xaafiz ibn Hajar al imaam ibn al-Qayyim ñooñu ñëpp ak ñeneen ak ñeneen comme ñoom al imaam Abul Hasan al-Qattan ñoom borom Awnul Ma'bud même borom ñoom Tuhfatul Ahwazi ñoom ñëpp dañu ne affaire bi ma ne ñoom al imaam az-Zurqani rahmatullah alayhi dañ ne mbir mi bëccëg la moom kay daanaka moom kay tuutee des ijmaa am ci. waaw keneen bëccëg la ko def ah yonent bi salaam lii moo tax côté matn bi bu dee xadiis bi dañ ne dañ koy jàpp li gina kii mooy lii boroom Awnul Ma'buud sharh Sunan Imaam Abi Daawud lim ne qiila nee nañu ko ne affaire bi eh, eh, affaire bi lenn la quoi mooy ne affaire bi mooy raxasa la maanaahu innahu raxasa li tawaafi ziyaarati ilal layl daf ko permettre ñi nga xam ne mënuñu ko woon a def heure ca heure ba mu ko defee ca bëccëg ga léegi kon lii mooy li gën dëgër que lii la Sayyidatu Aïsha ci boppam jëlee nañ lu wuteeg xadis bi te xadis bi gis nga problème bi ci am ci an anatu Abi Zubayr waaw te li ko imaam al Bukhari indi imaam al Bukhari bul jàpp ne lu mu indi da koo indi ngir laye loolu am solo la déedéet dalay wax ne lii nii kat am nañu koy wax. waaw léeg noonu lay dalay indil yoo xam ne danay pour wan la ne ah ndax loolu mooy xam-xam man du ma ne man li ma jàpp ne moo jub rek laay wax <laughs> waaw ku ku ma gis mu wuteeg man euh, avis rek du ma la sax tudd déedéet <laughs> waaw loolu moo tax bu doon lool la bu simple kon kay dañuy ñëw rek ne ñun lay lan ñun daal saay ku nekk xoolal sa ngir bi nga jàpp bi nga nekk gëm ne moo gën ngay wax ñooñ kese ñi ci des nga nga nga nga nga nga bañ leen a tudd déedéet mbir mi nag du loolu hmm? léegi nag ginnaaw li mu des mais yonent bi aleyhi salaam ban ban mais fan la jullee tisbaar kon tawaaf bi xam nañ ne bëccëg la ko def kon ni xadiis yu leer yi wax ñaar yëpp nekk sax imaam muslim léegi nag suuf ko mu des yaa <laughs> léegi ana kañ fan la yonent bi sallallahu alayhi wa fan la jullee tisbaar xam nga xadiis Seydina Jaabir bi gisoon boobu Seydina Jaabir dane yonent bi alayhi salaatu salaam ci mooy xadiisam bu gudd boobu mu ne woon haddathana moom al imaam muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi mu ne woon haddathana nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba mu nekk ñu nettali mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shaybata wa Ishaaq ibn Ibrahim ak Ishaaq ibn Ibrahim al-Hanzali jami'an ñoom ñépp ñu ne haddathana an Haatim ñu jële ci Haatim qaala mu ne nee na Abu Bakr Seydina Abu Bakr mu ne haddathana mu ne nettali nañu ki nga xamante ne nii mooy Xaatim ibn Ismaayil di Xaatim di doomi Ismaayil al-Madani yu ko jowoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam moom moo waxoon nag ne an Jaafar ibn Muhammad mu jële ci imaamu Jaafar di doomi Muhammad an abi mu jële ci baayam di Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhum mu ne a daxalna ala Jaabir ni dugg nañ ci Seydina Jaabir xam nga foofu yonent ba Seydina Jaabir da ne thumma rakiba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa afaada ila al-bayt fa salla bi Makkata dhuhra yonent bi aleyhi salaatu ba mu jógee fa nga xamante ne mooy Mina dafa dem Kaaba ga daal di def tawaaful ifaada julli fa sallaa julli bi makkata zuhra mu julli nga xamante ne mooy az-zuhra mooy tisbaar kanta xadiisu kanta imaam bale loolu imaam muslim ma ko solo waaye it bi eh, loolu mooy benn kanta eh, al waxoon nañ la ko jotaay bi wees ci baabu istihbaabi tawaafi ifaadati yawm an nahri ah yi def ci kitaabul bi nga xamante mooy bés bu ah, yawm nahri foofale mu ne xaddatanaa nettali nañu Muhammad ibn Raafi' suñu sëriñ di Muhammad ibn Raafi' ibn Abi Zayd Saabur al-Qurashi Abu Abdillah qaala mu ne xaddatanaa Abdurrazaaq mu ne ki ñu nettali mu Abdurrazaaq ibn Hammaam ibn Naafi' al-Himyari abu bakr rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana ubaydillah ibn umar waxoon nañ la mooy ne mooy ubaydillah ibn umar ibn hafs ibn asim ibn umar ibn al-khattab mooy al-adawi al-umari rahmatullahi alayhi an naafi' mu jële ci naafi' mawla ibn umar abu abdillah an ibn umar mu jële ci sëriñam di abdillah ibn umar ibn al-khattab ibn nufayl ibn abd al-uzza ibn riyaa ibn abdillah ibn qur ah abu abdirahman hmm? almakki ah almadani anna rasulaallahi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ne yonent mi alayhi salaam afaada yawma nahri dafa def tawaaful ifaada yawma nahri summa ginnaaw gi rajaa mu dellu fa salla zuhra bi Mina mu jullee Mina la jullee tisbaar lii te lii mu ngi ci saxiix imaamu Muslim imaamul Buxaari xaw naa nettali loo xam ne mooy tuddul ne dafa julli tisbaar fële dane dafa yàq dafa dafa sieste ah mawlaana Abbaas ibnu Umar dafa tawaaf summa yaqiilu ginnaaw gi mu sieste ah. summa yati mina après mu dem mina mais foofu waxu fa julli moo tax mbir mi du muttafaqun alayhi imaam kii kesee ko solo imaam al muslim léegi nag wax ji mooy eh, <laughs> léegi nag affaire bi wax ji yépp mooy fii ah yeneen euh, lii moom ñaar yépp ci Sahih Imam Muslim nañ ne waaw hadith yu wér lañ bii na yeneen ba fan la ko jullee Makka bii ne mukk Mina <laughs> bii ne Mina léegi mais loolu nan lañ koy boole loolu bon dañuy fexe nag def ko ci moins de dix minutes incha allah mooy du ñu parce que euh, bu ñu ko toppee dañuy defaat comme nii te boobaa damay ragal mu xaw ñoo couper tuuti ci événement yi nekk. Eh, al imaam an-Nawawi ci sharhul minhaj mu ne waqad sabaqa fi baabi sifati hajjati nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadiisi Jaabir at-Tawiil annahu sallallahu alayhi wa sallam afaada ila al-bayt yawma nahri fa salla bi makkata dhuhr wa dhakarna hunalika al jam'u bayna ar riwayat wallahu a'lam mu ne tuddoon nañu jiitoon nañu tuddoon ci xadiisu Seydina Jaabir bu gudd bi këne yonent bi aleyhi salaatu de dafa def tawaaful ifaada waaw dafa def tawaaful ifaada mooy tawaafu rukn ñëw julli fa li nga xamante ne nii euh, ba pare mooy Makka ba pare mu julli fa tisbaar door a dem Mina mu ne foofu leeraloon nañ foofu lam fa wax moom al imaam Ibn al Qayyim en fait euh, ma naan Ibn al al imaam euh, kii kii an-Nawawi rahmatullah alayhi bi leen la mooy. ñaari xadiis yépp dëgër ñaari xadiis yépp ta mën nañ leen a boole waaw mooy boole ñaari xadiis yi c'est possible nan lañ leen di boole mooy yonent bi sallallahu alayhi wa dafa julli fu nekk waaw ne ñaari xadiis yooyu nan lañ leen di boole mooy dafa julli Makka ndax bi mu defee tawaaf ba pare li nga xam ne mooy julli tisbaar da ko fa fekk tisbaar da ko fa fekk mu julli ko ba nga xamante ne nii ci la ko julli ba pare moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di dem Mina fekk saxaaba ya radiyallahu taala anhum doon ko fa xaar waaw doon ko fa xaar bañ ko fay xaar nag ci la ñëw nag jiitewaat leen waaw noonu la ko al imaam al an-Nawawi defe waaw mu ne wa wajhu ljamci baynahuma annahu sallallahu alayhi wa sallam taafa lil ifaadati qabla zawaal summa salla zuhra bi makkata fi awwali waqtiha summa rajaca ila mina fa salla biha zuhra marratan uxra bi asxaabihi xiina sa'aluuhu daalik fa yakuunu mutanaffilan bi zuhri saaniya allatii bi mina wa haadaa kamaa sabata après bon muy wax leneen ci leneen bu leneen lu luy dëgëral waxam ji mu ne moom al imaam an-Nawawi yu rahmatullah alayhi mu ne ni ñuy dajalee kii ah mooy këne yonent bi aleyhi salaatu dafa julli ca premier waxtu wa tisbaar da ko fekk Makka mu julli ko fa ba mu moo tax Seydina Jaabir nettali lool ne ba mu tawaafee ba pare dafa julli foofu tisbaar après mu daan Mina fekk fa ay saxaab sa yenn ci saxaaba yi nga xam ne ñëwuñu woon ah parce que Mina lañ fay def dafa bari te dinañ ñëw léegi dinañ ñëw ci jotaay yii di ñëw ñi nga xam ne saxaaba yi ñëw naan ko mais man de damaa damaa njëkk a def lii laata may def lii léegi lan moo ci ciy tontom ak yow dinañ ci ñëw insha allah mooy ñépp bul foog ni ñépp a toppoon yonent ma lay saa sa am na ñoo am dañu yéex a ñëw am na ñoo xam bul mbooloo yu toll nga xam ne kenn xamul nu mu toll ah nga foog ni ñépp dinañ xam ne yonent bi saa saama ngee dem na fee dem na fee ba mu ñëwee am ñoo xam ne ci saxaabaam yi jullee gu ñu woon tisbaar ñu wax ko mu daldi ah julli li nga xamante ne nii mooy ñoom mu ne mu nekk la ci moom ah léegi loolu la yonent bi alayhi salaam noonu la ko boole moom al imaam an kanta al imaam Ibnul al imaam Ibnul Qayyim moom rahmatullah alayhi moom dafa dëgëral ne parce que muy wax naan ci azab waxtuli fa ayna salla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam az-zuhra yawma idhin fa fi as-sahihayn 'an ibn Umar annahu sallallahu alayhi wa sallam afada yawm an-nahr thumma raja'a fa salla adh-dhuhra bi Mina wa fi sahih Muslim 'an Jabir radiyallahu anhu annahu sallallahu alayhi wa sallam salla adh-dhuhra bi Makkah wa kadhalika qalat Aisha mu ne Kantaa dañoo wute ci yonent mi aleyhi ana fan la jullee li nga xam ne mooy tisbaar keroog ci bis bi ci bisu tabaski bi mu ne jëlee nañ fa fi saxiixayni waaye lool du saxiixayni de waxoon nañ la ko sànq xadiis bi imaam muslim kese moo ko solo waaw imaamul Buxaari soloowu ko wax nañ la da foofu imaam Naafi' moo nettali jëfu Mawlaana Ibnu Umar te foofu dane da dafa def tawaaful ifaada ba pare daal di sieste après mu dem. mina waxul sax affaire julli moo tax loolu du muttafaqun alayhi ah. voilà mooy imaam ah, ah, Ibnul Qayyim dafa def defle fii waaw mooy dafa def defle ci la fait bi mu nee fi saxiixayn ndax mbir mi newul ci saxiixayn ci saxiix imaam Muslim la nekk waaw léegi foofu moom en tout cas ni mu waxee da gis ne moom li mu jàppale mooy wax bi ne non affaire bi fële la jullee waaw. waaw fële la jullee parce que dafa am ñenn ñoo xam ne moom lii mu def moom dafa nootal ne euh, bon yonent mi aleyhi salaatu salaam tisbaar fan la ko jullee fële la ko jullee mooy euh, Mina julleewu ko mag. Kantaal imaam Ibn Hazm Abu Muhammad na Hazm mu ne waxtu la fa. fi tarji ahadil qaw haadayn al qawlayn al aaxar fa qaala abu muhammad ibn hazm qawlu aisha wa jaabir awlaa waaw wa tabi'ahu ala haada jamaa waaw wa rajjahu haada al qawla bu wujuh mu ne wax bi nga xamante ne nii moom la sayyidat moom lañ jëlee sayyidatu aisha naka noonu sayyidna sayyidatu aisha daf ko soloo comme sayyidna jaabir ne yonent bi alayhi salaam fi mu jullee ah fële la jullee Mina non non Makka Makka te xadiis boobu noonu boo demee ci euh, sunan al imaam Abu Dawud di ko fa fekk mais foofu ci imaam Ibn Ishaq la jaar mu ana ana waaw léegi euh, en tout cas mu ne moom al imaam Ibn Hazm dafa dëgëral lool ne loolu moo gën a ñu topp ko waaw mooy. qawlu Aïsha waxu sayyidatu Aïsha ak sayyidatu sayyidina Jaabir moo gën a yeey ñu topp ko waaw mu ne loolu am na mbooloo mu ko ci ku ko ci ñu ko ci ñu ànd ak moom ci loolu moom amu Abu Muhammad ibn Hazm mooy ne yonent bi alayhi salaam fi mu jullee en fait Makk la jullee waaw kon mooy bu dee loolu la parce que ñii dee moo tax mu ne ñoom ñu dëgëral wax jooju daal di koy nootal li wujju ndax ay wàll yu bari waaw benn bi bon duñ wax yépp mu ne benn bi parce que annahu riwaayatu isnayni riwaayatu isnayni wa huma awla min al waahid ndax riwaaye ñaari nit lañ sayyidatu Aisha ak sayyidina Jaabir ñoom ñaar ñoo ko soloondoo Mawlaana Ibn Umar soloo lu wuteek ñoom liñ solo kon ñaar ñu dëgër dëppoo ci benn wax ñu topp seen wax moo gën a yeey ñu topp waxu kenn kese même bu dee ne kooku it wóor na ah après ak yeneen après mais moom euh, indi na yeneen mais mu ne war a jaxat ta'ifatun uxra qawla na Umar li wujuh mu ne beneen mbooloo daal di dëgëral waxu sayyidatu Aïsha euh, sayyidna mawla ibn Umar li mu ne yonent bi saa saam en fait tisbaar julleewu ko Makka mais euh, minaa la ko jullee mais imaam Ibn al ni muy waxe moom lii la daal moom moom waxam en tout la appuyé waaw léegi foofu it indi na lu tax ñu wax lool waaye pour sortir ci affaire bi pour ñu bañ cee yàgg ku bëgg lu ci gën a yaatu boo demee ci azad foofu développé na indi ne lii moo tax li wujju comme yi mu wax ne ni ahaduha après saani après asaalis après arabi après alxaamis après asaadis après asaabi après asaamin yooyu yëpp indi na ba huit mbir wàll yoo xam ne luy wane ne lii moo gën a dëgër waaw mooy que ne yonent bi alei satu salaam minaa la jullee mais li ñu lay wax dañ naan waxu al imaamu nawawi mooy faslal xitaab insha allah te loolu mooy li gin a dëgër waaw parce que nekk fi di di di juumloo ñoo xadiis ah, yoo xam ne yu wér lañu ñaar yépp a wér maadaama maadaama al al al al jam'u mumkin fala budda an nasira ila al jam waaw comme moom moom moom moom boole mën naa ne mooy loolu mooy li mën a nekk waaw parce que bala ngay ñëw di tarjeex di di dàq parce que boo dàqee xadiis xadiisu Seydina Jaabir bi nan nga ko mën a dàqee même bu dee Imaam Ibnul Qayyim mu ngi ci wax ay mbir mais loolu noonu yëpp moo loolu lépp jaru ko parce que xadiis boobu dafa wër papa pëng dafa dafa wër pë di leer naññ bokk leer naññ li jant njolloor hein loolu wax nañ la sànq. Eh, eh, Abu Bakr ibn Abi Shayba Ishaq ibn Ibrahim ñu jële ko ci Hatim ibn Ismaïl al-Madani mu jële ci bu am euh, kii Abu Ja'far as-Sadiq non mu jële ci kii nu mu tudd Ja'far as-Sadiq ah an abi mu jële ci Seydina Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn wal euh, Seydina Muhammad al-Baqir mu jële ko Seydi Jaabir Seydina Jaabir waaw hadiisu Mawlaana Ibn Umar bi gis nañ ko sànq loolu it dafa dëgg man même Ibn al-Qayyim euh, di euh, comparer entre ruwaat yi ñii kii ñi nekk fii ñoo gën a mais loolu ta mais ak fi mu fi nga xam ne foofu mooy def def le bi mu def ne xadiisu Mawlaana Ibn noomar ci Saxiixayni la nekk moom xam nga loolu tarjeex la ci wajhu tarjeex boo ñëwee booy tarjeex xadiis boo xam ne dafa nekk ci Saxiixayni moom ci kaw ci en général moom la ñuy féetale kaw ci xadiis boo xam ne ci benn ci ñoom ñaar kese la nekk waaw xadiis boo xam ne qad ittafaqa ash-shaykhaani mooy al imaam al Buxaari ak al imaam Muslim rahmatullahi alayhi dañoo dëppoo solo loolu xadiis boobu mooy féete kaw buñ demee bay tarjeex bu dee man leen a boole boobu la ñuy prix jox priorité ci xadiis boo xam ne soit ci sax imaamul Buxaari kese la nekk wala ci sax imaam Muslim kese la nekk mais moom bi muy def yi wujuh yi mu def noonu naan al sa ula awal sa saani ba ba saamin boole na ci ne parce que li koy gën a wane moo gën a dëgër xadiisu Ibnu Umar bi fi saxiixayni te xadiis naa Jaabir ci sax imaam Muslim rek la nekk dañ naan nag affaire boobu mooy njuumte gañ waxoon mooy ne mbir mi daa newul ci saxiix ci sax imaam Muslim la nekk ñaari xadiis yépp ci ñaari ci sax imaam Muslim la nekk waaw léegi mooy dañ naan loolu yépp jaru ko affaire bi daal mooy ne tarjiix yii ak ay bii loolu ndax jam'um possible na mën nañ leen a boole mooy lii ma al imaam An-Nawawi wax mooy ne bi muy nekk dafa tawaaf ba pare waxtu wi jot mu julli ko foofu mu julli jiite foofu Makka julli foofu bi mu demee Mina fekk nit ñi di ko fa xaar tamit moom yonent bi alayhi salaam mu jullee ñoom beneen yoon loolu boo lépp leer na amul wute ku nekk li mu nettali noonu la demee ah wallahu taala alam kon nag expédié nañu <laughs> masala boobu ci lu gaaw ah <laughs> voilà kon yonent bi <laughs> alayhi salaam fan la jullee tisbaar léegi loolu mooy léegi tontu mooy dañu naan jullee na Makka ci bisu tabas gi tisbaar comme ni ko xadiis naa Jaabir bu waxe ah waaye it jullee na fi nga xamante ne mooy Mina tisbaar tamit julliwaat na ko comme ni nga xamante ne noonu la ko xadiisu Mawlaana Ibnu Umar waxe wallahu taala lii ci kaw nii lañuy dajalee mbir yi insha allahu taala kon masala yooyu moom moom ñoo ñu dese woon ci wàllu tawaaf beek ak yonent ma saa saa fan la jullee tisbaar ba léegi kon bii di ñëw nag ñu war a continuer hmm? kon ñun xoolal bu ñëwaatee ci ci ci ci ci riis ci fee yi mooy yonent ma saa saa kon def na tawaaful ifaada laa bisu tabaski bi ndeysaan ha waaye def na lan naan na zam-zam après bi mu naanee zam-zama ba pare ana moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam fan la jëm waxoon nañ la xadiis say naa jaabir bu gudd bi jeex na moom foofu la yem hmm? bi mu ñaanee bi mu laajee ñu jox ko mu naan mu daldi ñu jox ko mu naan ñu jottali ko baat mu naan ci zam-zam foofu la yem léegi nag sauf que am na yeneen xadiis yoo xam ne ñoo ñu décrire li tegu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 alhamdulillahi rabbil alamin